jaajan waaw yazuju mooy di ko puus ngir mu toog ci kaw minbar bi quoi léegi parce que Seydina Siddiq dafa bëggoon a taxaw foofu bëgguloon a nekk ci kaw minbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Omar di ko puus ngir mu toog foofu ngir mën a wax ak nit ñi léegi nag Seydina Abu Bakar ana lan la wax ci riwaaya imaamu Ibn Isaaq bi rahmatullahi alayhi ginnaaw bi Seydina Omar ibn al daal di ubbee wax ba pare xutba Seydina Abu Bakar nag jóg war a wax ak nit ñi kon ñu déglu li nga xam ne moom la Seydina Siddiq wal xadiisu fii musnad boo demee ci kiinum tudd euh, euh, euh, siiratu Ibn Hisham nga ko fekk bi sanadin saxiix te wax nañ la ne kii numu mu tudd Seydina al imaamul Buxaari moom mi mu moom li ci kaw rek la solo mais côté partie bi imaam Seydina Siddiq di wax loolu andiwu ko radiyallahu ta'ala anhu kon maada qaala siddiq alayhi ridwaanullah mu ne fa takallama abu bakr fa xamida allaha wa asna alayhi billadi huwa ahluhu summa qaala amma ba'd ayyuha nnaas fa inni qad wallaytu alaykum wa lastu bi xayrikum fa in axsantum fa in axsant fa a'inuuni wa in asa'tu fa qawwimuuni as-sidqu amaana wal-kadibu xiyaana wad-da'iifu fiikum qawiyyun indi xatta oreexa alayhi xaqahu insha allah walqawiyu fiikum dacifun indi xatta aaxuda alxaqa minhu insha allah laa yadacu qawmun laa yadacu qawmun aljihaada fi sabiilillahi illaa darabahum allahu bizzul wala tashiica alfaaxishatu fi qawmin qattu illaa cammahum allahu bilbalaa atiicuunii maa atactu llaha wa rasulahu fa in fa idaa casaytu llaha wa rasulahu falaa taacata lii calaykum quumuu ilaa salaatikum yarxamukum allah allah allah wallahi hada huwa qawlu siddiq waaw ñu waxaat ko kon al imaam ibn Isxaaq wal xadiisu saxiix xaddasahu al imaamu Zuhri mu jëlee ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne bi Seydina Omar waxee ba pare def xutbaam ba pare fa takallama Abu Bakr Seydina Siddiq daal di wax fa xamida Allah wa asna alayhi billadhi huwa ahluhu thumma qaala amma ba'du ayyuha nnaas fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum fa in axsantu fa acinuuni wa in asa'tu fa qawwimuuni alsidqu amaana walkadibu xiyaana waddaciifu fiikum qawiyun cindi xatta uriixa calayhi xaqqahu inshaa allah walqawiyu fiikum da'ifun 'indi hatta akhudha al-haqqa minhu insha Allah la yad'u qawmun al-jihad la yad'u qawmun al-jihad fi sabilillahi illa darabahum Allahu bi-dhull wala tashii' al-fahishata al-fahishatu fi qawmin qattu illa 'ammahum Allahu bil-bala' ati'uuni maa ata'tu allaha wa rasulahu fa idaa asaytu allaha wa rasulahu falaa taa'ata lii alaykum quumuu ilaa salaatikum yarhamukumullah allah Seydina Siddiq daal di jóg ci minbar bi daal di taxaw wax waaw daal di wax ne fa xamida allah wa asna aley waaw fa xamida allah wa asna aley mu ne mu sant buur yàlla moom a siddiq wa asna aleyhi daal di koy bàkk bima huwa ahlu ci li nga xamante ne mooy li yell ci borom bi tabaaraka wa taala Allah Allah Allah summa qaala ginnaaw googu mu ne amma ba mu ne ayyuha nnaas ayyuha nnaas yéen nit ñi yéen nit ñi qad wallaytu fa inni qad wallaytu aleykum wa lastu bi xayrikum yëg leen ne man as-Siddiq Abu Bakr qad wallaytu aleykum dañu ma def ma jiite leen mooy yéena ma def ma jiite leen ma méngoo seeni mbir yor seeni mbir ginnaaw rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaye lool kese que ne maa jiite rek wanewul ne maa leen gën de walastu bi xayrikum gënuma leen ci kaw loolu kese waaw wa wallahi huwa xayruhum lu tax siddi as parce que possibilité wu ah riyaasatul mafduli ma'a wujudil faadil mooy possibilité wu nit jiite alors que ñëwu ca ñëwu jiite am na ku ko fa gën wala am na ñu ko gën moo tax mu waxe loolu illaa huwa sayyiduhum kama qaala sayyidina Umar fi riwaayati Aïsha radiyallahu ta'ala anha fi sahih imaam al-Bukhari anta xay sayyiduna wa xayruna wa ahabbuna ila rasulillah salawatullahi wa salaamu alayhi la ko sayyidina Umar ibn al-Khattab wax kon fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum te tamit nit du taxaw naan maa leen gën voilà loolu it beneen affaire la taxaw naan maa leen gën non déedéet moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ci côté boobu loolu wax naan la tufaddiluni la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta bu leen ma gënale ci kaw yunus seydina yunus ibn matta seydina yunus dunnun alayhi salatu wassalaam yonent bi alayhi salatu wassalaam ne bu leen ma gënale ci kaw waaw waaw waaye am na feneen fu mu ne ana sayyidu waladi aadama wala faxr waaw aadama wa man ba'dahu tahta liwaa'i yawm al qiyaama seydina adam alayhi salaatu wassalaam ak ñi ñëw gënnaaw ñépp sama suufu drapeau la ñuy ne yawmal qiyaama huwa sayyidu waladi adam salawatullahi wa salaamuhu alayhi ah. kon seydina siddiq mu ne fa inni qad wallaytu alaykum wa lastu bi xayrikum premier discours bi nga xam ne lañ ko tabb en tant que mu nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam moo tax li gaay politique xaw ma discours de politique générale lislaam jàngal nañu loo xam ne ñun jëlewuñ ko ci ñooñu waaw te gis nga du ay discours yu lay jëlal ay heure nit ñi toog déglu ba seen baat yi metti fu nekk ñii di gëmmentu ñii di ëbbali déedéet laa te fi ñu koy defee ci xayru buqa'il ard muy al masajid ci biir jàkka yi lañ defe loolu laaj wax lu leer naññ li la tax a jóg ak liñ la fal nga xam ne maa man ngeen fal tekkiwul ne maa nekk seen loos yi di def ci seen kaw lu ma neex déedéet fa inni amma ba'du ayyuha an-nas yéen nit ñi fa inni qad wallaytu alaykum wa lastu bi xayrikum ah. dañu ma def ma jiite leen waaye walastu bi xayrikum dumaa leen gën de waaw parce que maa leen jiite rek maa leen gën déedéet fa in ahsantu fa a'inuni fa in ahsantu bu ma rafetalee ci jiit gi ngeen ma def ci tabb gi ngeen ma tabb ci taxawu gi ma war a taxaw ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ca lam newoon salawatullahi wa salaamu alayhi bu ma newee ci lool rafetal fa a'inuuni bu leen ma bàyyi man kese na ngeen ma ci jàppale waaw wa in asa'tu fa qawwimuuni waaye nag bu dee damaa def lu wuteeg loolu le bu ma ñaawalee fa qawwimuuni na ngeen ma jubbanti waaw bu kenn toog naan ah huwa siddiq huwa xayruna kon bon nañ ko bàyyi rek amaana am na fu mu ko teg loolu moo yàq lu yàq loolu la waaw parce que mooy diw mooy sëriñ bi ba muy def loo xam ne yow leer na li lii moom moom moom moom dëgg yàlla lii waaw léegi yéen ngeen toog ne moo ko sañ wala am na fu ma ko teg déedéet déedéet mooy man ngeen ko sax laaj ni ngeen koy ni boobu mooy façon laaj ne ko ah sëriñ bi man de bëggoon naa xam Euh, keroog am na wala boog lii nii euh, boo ñu ci mënee indil ay leer ay ay leeral bu ko defee moom bu doon lu mu fàtte woon la doxale noonu ndaxu fàtte tax mu def lu noonu dina dëkk dina ñëwaat waaw wala boo ko waxee dina dina xam ne ah mooy li tax taalibe bi dina ma wax lii mooy ne. fii doxali naa loo xam ne wuute nag li nga xam ne moom lañ xam bu ko defee bu dee jar na leeral moom li def noonu la waaye sauf ko mooy loolu dafa am séance mooy soit mu def loolu wala mu def leneen moom mu def leneen loo xam ne taalibe bi miinu ko woon mu leeral ko xamal ko lu tax mu def lii bu ko defee njort yi du ñaaw ci moom waaw waaw fa in ahsantu fa a'inuni wa in asa'tu fa qawwimuni ba ñu bàyyee yii nag kuy def lu baax ñu bàyyi ko tuusal ku nekk ci dëgg kenn du ko jàppale ku nekk ci waxtaan woo xam ne mooy wax dëgg nit ñi bëgg a tëral neen nga gis nit koo xam ne di def lu ne ngir ngir wan nit ñi ne li ngeen di wax wuute naa ak li am nit ñi man koo jàppale am ñu fa nekk man koo jàppale xattaa wax nga dëgg walla ëskëy fettasu sax ci waxam moom buy wax loolu rek bu ko xeeb waaw loolu rek bu ko xeeb man ra'a minkum munkaran bu ko xeeb kii mu ngi wax dëgg ngeen bàyyi ko moom kese yéen ñépp ñépp noppi mel ni ay shayatin yoo xam ne shaytaanul axras yoo xam ne shaytaanu yu tëj seen génne ñu noppi déedéet waru la demee noonu jàppale leen ko xattaa wax nga dëgg bu leen ko xeeb waaw xattaa ne ko wax nga dëgg bu leen xeeb affaire boobu allahu akbar kon mu ne fa in axsantu fa a'inuuni wa in asa'tu fa qawwimuuni waaw mu ñu bëggee mbir yi la amul mooy diw ba muy def loo xam ne leer nañu ne wute nag li mu demee wute nag sunna wute nag lim jaari ñu ñu toog naan mooy diw moo xa tax non non non tax dañu koy leeral waaw en tout cas yëgal ko ne ah ñun de comprendre tuñu sëñ bi. lii nga jëf nii de ñun boo ñu ci mënoon a indilug leeral waaw mais bàyyi rek muy def te bu problème amee nga naan waaw moo xamoon na ko bu conséquence bi fâcheuse ñàng nga taxaw naan wow xamoon na ko ah il devait savoir xamoon na li muy def dara rek wu ci te yow nga mënoon a toog waxoon ko ko loolu bokk na ci ñi gën a yées ñoo xam ne dañuy bàyyi ba nga dugg ñuy door a wax waaw kon fa in wa in asa'tu fa qawwimuni mu ne as-sidqu amaana gis nga dëggu Seydina Siddiq premier discours ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam dëggu amaana kóllëre la allahu akbar te buur yàlla digaloon nañu ñuy an tu'addul amaanaat ila ahliha kóllëre yi ñu koy delloo ca ña nga xam ne ñooy ay ñoñ ña ko moom ca seen waa ñoñ as dëggu amaana kóllëre la waaw dëggoog nit ñi dëggoog jiitu sa borom yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-saadiqin yéen ñi gëm yàlla yéen ñi ragal yàlla ittaqullaha yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla tangeen ngeen bokk ci ñu dëggu ñi kon as-sidqu amaana waaw dëggu kóllëre la wal kadibu xiyaana kantaa fen wax lu amut expliquer xiyaana ak tas la waaw lu tax parce que ka ngay waxal te yow nga nekk kilifa di wax loo xam ne day jàpp ne moom du imaginer ne waxoo dëgg nga wax ko ba tax mu fondewu wu basé ca la nga ko wax am yu mu def après mu andil ko ay tuuxi dugal ko ci ay tuuxi doona ay problème après yow nga nga taxaw na la wu loolu du ko war war la waaw alkadibu xiyaana te wal iyaadu billah fi mu gine yéese mooy mu joge ci kilifa xam nga gaa yi kilifa day wax loo xam ne lu leer ne expliquer la mais nag du kilifa diine mais comme que ñun ni ñuy tabbe diine kilifa diine baaxut mooy mooy doomu diw tax waaw da ngay gis boo tax buñ la diggee dara bés boo fi dof dofloo ba ñun ñi ñu naan ay sëriñ buñ la diggee dara en tout cas lu bari ci ñoom ba tax nga dël sa loxo dugal ko ci taal hein wala ngay dugal sa bopp ci ay ay ay ay ay ñoom ñoo tax gis nga boo dugg ci gute gi ci piège bi boo ci nee dabaj fële la ñuy toog mel du du yow waaw moo tax jikkoy shaytaane lañ yor côté boobu kamathali shaytaan id qaala lil insaani kfur fa lamma kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allaha rabbal aalamiin waaw kamathali shaytaan loolu yées na rawatin te lool kilifaa koy def mooy ñoo xam ne kilifa la leen waa ji jàppee ka mathali shaytaan koo xam ne waa ji pare na moom di déglu ay waxam mu ne ñoom seen jikko yi dañoo mel ni shaytaane waaw id qaala ba bés ba mu waxee ba mu ne lil insaani nit ka waaja ukfur weddiloo ko yàlla ba mu weddee yàlla lan la wax ah dugal ko ba mu weddi yàlla nag mu ne ko inni bari'un mink man de dañ naa ci yow ku la ñu waay mais yow looy def nii ba boo weddi yàlla yàlla mi ma bind bind la bind ñépp nga weddi ko mais yow waa ji nag fa ngay na mais yow mais yow diw yaa ma def lii ni yow mu naan non non non inni man dañ naa ci yow ah. inni man mii axaafullaha man buur yàlla laa ragala bi def ya ah. loolu lañ lay wax te kat ñoo la dugal moo tax bés buñ taxee ba nga dugg kaso buñ la masoon a wax ne boo duggee kaso ñoo yaway fanaan ba baal ba nga dugg kaso nga seet est ce que di nga leen fa gis wallahi boo moywul sax buñ bokk ci visiteurs yi ñëw di la seet waxatuma laaj yow fa ñu la dugal ñu dugal la fa dug buñ fa dugg xam kooku lo lo loolu est ce que du du du trahison mooy lam la doon gëmloo naan la yow kay waaw sa combat yi nga nekk wala lii ngeen di xeex nekk leen ci yéen nekk ci dëgg waaw te nag naa leen yëgal leen na lu leen ci fekk dina ma ci fekk waaw lu leen nar dal balam leen a dal ci cause bii ngeen nekk man lay dal te fu ngeen dugg bu buñ leen fa dugalee dinaa leen fa fekk maag yéen la ñuy tëjandoo wala ñu bàyyee ndooñu wala maag yéen lañuy ñuy dóorandoo dumaandoo wala ñu bàyyi leen mais toogal ba nga jàpp loolu ba bés boo fi kiiwee bañ jàpp la di rëq sa ndigg wallahi moom du fa ne waaw wala ñuy dug ñu lay dugal fenn ndungu siñ du ñëw de doo ko gis mu ne fa nag di wax yeneen loolu mooy jikkoy shaytaan dëgg ka mathali shaytaan id qaala lil insaani fa falamma kafar mooy lañ lay ruux moo tax wal kadibu xiyaana mooy fen la wax na waaju lu amut la mu ko doon gëmloo ne ko lu la dal dal ma bi ko mbir mi dalee dalu ko moom écha moom il laa échappé moom waxuma il benn rëccut moom ci boppam moo rëccal boppam waaw moo tax fii saay bu la kenn dugal laa wax waaw ku la waxul kaa ñu jaamu yàlla bu ko faale kaa'inan man kaan kum man di doon ak nu babu si mën a gudd nu tengaada bi mën a toll nu kurus gi mën a toll laa bu mu la bu mu ak ku mën a doon maamam ci kaw suuf bu mu la yéem bu mu tax mukk mu jaral la ngay mooy borom bi tabaaraka wa bu ëllëgee suñu borom wax nañu ko te lii mooy àddina kamatali shaytaan loolu lay doxalee àllaaxira id tabarra alladhina taba'u min alladhina tubi'u lu tax wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al-asbab suñu boroom wax nañu ko ci alquran mu leer naññ ñu nañ ñu jël alquran tëj ko wala di ko jàng di baja fàttali ko afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha nii ñii dañ dul settantal alquran wala boog dañ koo wàcce ci ay xol yoo xam ne dañ koo tëj dafa ami kannaa ñu bàyyi ko fi nekk ci lan ah di ba waxu ñoo xamante ne nii jooyu picc yi sax a leen ëpp doole waaw jooyu picc yi sax moo ëpp doole seen wax tellement amul benn njariñ suñu boroom nee na gis nga fii yow mal fii nii loolu la mooy ñi ngay topp ñu lay kàcc nga xam ne waxuñu dëgg nee kilifa lañ nga topp leen ndax gëm nga ne peut-être dinañ def lañ wax fii ci àddina ka mathali shaytaan id qaala lil insaani kfur falamma kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allaha rabbal alamin bu àddinaa bu àllaaxiraa lu muy wax suñu borom nettali nañu ko tamit même personne boobu même ña la dugal ba nga dugg ñu daal di retiré wu lan la ñuy wax id tabarra alladina taba'u fàttalikul yow rasulullah alayhi salatu ak yow jullit bi bés bi nga xam ne ña doon toppaate ci la ñuy deñ ca ña leen doon topp waaw akbar ñi taxoon doonoo woon woor doonoo woon julli doonoo woon joxe zakat doonoo woon def dara ci lu lislaam wax ñu ne la waaye nag dina baax yaa fi gën topp ñu rek yaa fi gën yow del topp ci suñuy ndigal kese ak suñuy bànneex kese bu ko defee say mbir dina sotti yow kooku waroon nga xam ne sax ci àddina fii bari na problème yoo nekk yoo xam ne ñoom yëg nañu ko mënaluñ la nix mënaluñ la tus mënaluñ la dara ngay dof dof lu jàpp ne koo xam ne àddina bii nga xam ne fi la choix yi baree te moom nee na kilifa la mënalu la fi dara nga foog ne keroog bi nga xam ne yow ma laa laa laa nga xam ne kenn du wax waaw waaw kenn du wax illaa man lu dul ku buur yàlla wax jox ndigal na ko waxal te booy wax wa qaala sawaaba laa yatakallamuun illaa man adina lahu arrahman wa qaala sawaaba lu dul ku borom bi jox ndigal te booy wax lu jukkoj ngay wax waaw àddina bii nag weddi yàlla nit ñaa ngi koy wax ñii di wax ngëm yàlla ñii di wax ñii di taxaw di saaga te buur yàlla bëggul saaga bëggul lu ñaaw pourtant gaa yi ko fiy wax fi choix bi am kooku mënalu la fi dara mu gëm loolu ne yawmal qiyaam fële moo lay sauver waroon ngaa xam ne kii day wax lu ko neex waaw id tabarra alladhina taba'u min alladhina tubi'u te bu yowmal xiyaamee ñooy njëkk a denc yéen parce que ngandum charge ngay doon ci moom te xam ne ne mbiram àddina defoon na ba njuuj njaaj la mais fii haa yawma tanaad bés bi ñuy woowante ah fii moom amul rëcc njuuj njaaj du fi am moo tax dañuy denc yéen tabarra alladina taba'u di denc ñi ñiñ doon topp di denc ñi doon topp lu tax wa taqatta'at bihumul asbaab ndax bépp lu leen bépp lu leen mënoon a xam nga dina bi lien wu parental ak lien wu ñoo bokk sëriñ lien wu sama sama la lien ñoo bokk intérêt yooyu yépp ay wadd wa taqatta'at bihimul asbaab échelle yooyu yépp la boroom bi di dagg du jariñ dara yow laa yanfa'u maalun wala banuun la boo xam ne laa wala banuun waaw man ata allah bi qalbin salim bés la boo xam ne laa yanfa'u maalun wala banuun waaw alal du jariñ tus doom yoo bari la it du la jariñ tus illaa ba mu mbet mbete ndere man ka nga xam ne atallaha dafa dikkal buur yàlla bi qalbin salim indaale xol boo xam ne bu set wecc la waaw boo xam ne kiñaan bañaate soxor na daal di bañ bañ yàlla bañ ñu baax ñi ainsi de suite yooyu noonu yooyu yépp waaw yooyu yépp dara la dul jariñ waaw kon nag lii as-Siddiq wax moo fi ne Allahu akbar lii wallahi lii as-Siddiq wax moo fi ne waaw as-sidqu amaana wal kadhibu xiyaana as-sidqu dëggu amaana kóllëre la booy wax nit ki xamal ne la koy wax bu dee dëgg kóllëre la wax ko lu leer wax ko dëgg ndax kóllëre la goo xam ne moom la buur yàlla fasanteeg nit ñi ñu war koo delloo ces ña ko moom nit booy wax ak moom danga koy wax dëgg ak lu mu metti metti nga xamal ko li fi am waaye bu ko naxe ay kàcc bu fexe fexe loo bëgg am ci moom koy nax wala bëgg lu tax tey ñu neexoog yow ngir nga nefi bu ëllëgee te leer na bu ëllëgee boo faloo da nga leen di mu ne déedéet man duma doxal ak loolu man as-siddiq as-sidqu amaana wal kadhibu xiyaana waaw wad-da'ifu fiikum qawiyyun 'indi hatta uriha 'alayhi haqqahu inshaa Allah waaw mu ne gis nga wad-da'ifu fiikum qawi ki nga xamante ne nii moo faible ci yéen yéen jullit ñi qawiyyun 'indi ku am kàttan la ku am puissance la ku am doole la ci man as-siddiq hatta uriha alayhi haqqa mooy ki nga xam ne dañ koo néewal doole yéen jullit ñi képp ku ngeen néewal doole moo xam parce que mawlaa la jaam bu ñu libéré la wala jaam la bu ñu tooñ wala koo xam ne ci échelle sociale bi jàpp ngeen ne amul alal ngeen tooñ ko néewal ko doole nangeen xam ne kooku qawiyyun indi hatta uriha alayhi haqqahu insha allah la bu ñëwee sama kanam man as-Siddiq ngir ma gé ba ni ma koy génnee li nga xam ne xaqam bi mu am te ñu tooñ ko ba ni ma koy joxee jox ko ko féexal ko jox ko ko mu nekk ci ki nga xam ne xaqam day dellu ci moom bu soobee yàlla wal qawiyyu fiikum da'ifun indi hatta axuda minhu insha allah ki ngeen jàppe na nag mooy ki am doole ci yéen boroom daraja ji boroom pouvoir bi borom fii la bokk boroom jaax gi kooku ci yéen fekk muy tooñ nit ñi yéen ngeen teg ko ci kaw wala muy lekk àqu nit ñi ngeen teg ko ci kaw muy wor nit ñi ngeen teg ko ci kaw ak nu mu am doole doole moo xam puissance financière ci wàllu askan loolu lépp alal askan ak fi mu ak lépp ku foor la kooku ci man as-Siddiq bu ñëwee fii indi da'if kooku ku néew doole lay doon ci man hatta axuda al minhu insha allah ba ni may jële xaq yi mu yoral nit ñi ci moom bu soobee yàlla te duma ko tooñ mais xaq gëm jëlal nit ñi tax ngeen jàpp ne moom ko am doole la xaq boobu lay retirer lépp delloo ko ñu ko moom insha bu soobee ndeem seet na buur yàlla tabaraka wa taala mu xamal leen nag lu am solo xamal ko xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ila yawmi ddin mu ne laa yada'u laa yada'u qawmun jihaad fi sabilillahi illa darabahum allahu bi dhull waaw mu ne benn xeet nag yenn nit duñ bàyyi jihaad fi sabilillah di xare ci yoonu yàlla cause yi nga xam ne moom la alquran teg ñu koy défendre loolu nit ay nit duñ taxaw ba ko ah an moo xam nga yoonu jàmm soriwul li nga yor yow jàppoo ni li nga yor moo gën wala déet nit ñi ñëw bëgg koo faagaagal ci maali foro ne kenn du fi jaamoo yàlla du ngeen jaamu yàlla sama dëkk mais dëkk ba ngeen ne du ngeen fa jaamoo yàlla ngeen toog xoole naan noo yoonu jàmm soriwul lu tax du ngeen défendre diine jooju te suñu boroom ne woon udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir buur yàlla ñi nga xam ne dañ leen a tooñ nee na man capable naa te pare naa ngir dimbali ñooñu nga xam ne dañ leen a tooñ waaw yow nga bëgg a toog contenté wu ci cas bu ba pare ñu dem bëggam loola sotti sama xel que ni en fait situation mondiale bi nii mu mel mooy bi gën bu ma sa exister te yow ngay xalaat jamais bul sidit bii tax nga xalaat ne lislaam war naa dominer lislaam war naa nekk loo xam ne moom lañuy ñuy ñu dagg ko ci yow waaw wal iyaadu billah na Siddiq ne nag amul benn ay ñoñ yoo xam ne baneen jihaad fi sabilillah illaa darabahum llahu bi dhul lu dul buur yàlla dina leen dóor teg leen ak toroxtaange wallahi ci la ñu ne wallahi alladi laa ilaha illa huwa qarnu bii ñu ne 1440 tey ci ramadan wallahi alladi laa ilaha illa huwa hijriya tombeeg 2000 euh, euh, euh, juin 2000 2019 wallahi alladi laa ilaha illa huwa julli ñi ti lañu ne qad darabana allahu bi dull waaw buur yàlla dañuy teg ak ak ak toroxtaange moo tax mooy li njàng nga wax rek ku yor say bomb yu baax sax ci ñun nga koy essayer wala nga fexe cuq ñenn ñi boole leen ak ñi ci des ñépp di jullit ñuy rayante nga leen di arme unzur ila al yaman unzuru ila xarbil yemen xool leen xareb bi unzuru ila palestine ila ila ila xarbil iraq bi unzuru ila harbi Suuriya fële ca Syrie kan mooy rayante ay jullite ki jullit yenn yi yéeféer yi ñëw jàpp ci yeneen yi yéeféer yi ñoo leen di armée ñuy bombarder wante ku nekk jàpp ne yaa nekk ci dëgg waaw ñu nekk torox nga xam ne défendre suñu bopp sax mënuñu ko dañuy fay ay puissance étrangère kafara ngir ñu ñuy yoral suñu sécurité sinon jàpp nañ ne amuñu sécurité wal iyaadu billah lan moo tax mooy li siddiq wax laa yada'u qawmun al-jihaada fi sabilillahi illaa darabahum allahu bi-dhul mu teg ci beneen affaire bu garaaw wala fi qawmin qattu illaa ammahum allahu bil-balaa te gis ngeen ak ñaawteef li jëm ci wàllu sexe sëy du tasaaroo nga xam ne njaaloo mooy njaaloo ak forme yi jëm ci wàllu yépp mooy yiy tourner autour de sëy moo xam am ngóor jigéen ab ay ay ay ay relation extra conjugaux euh, conjugale ak tamit li nga xamante ni moo jëm ci njaaloo yooyu yépp ak libertinage gi am ci wàllu woowu nga xam ne ku mu neex ànd ak ku la neex relation bu nekk nga man koo am ci mbedd mi boo dajee nit sax mu xool ko ndaw su la neex ngeen ngeen nekk séqal ko nekk noonu mu ne yooyu noonu duñu du tas ci dëkk qat illaa ammahumullahu bil balaa lu dul buur yàlla dina leen ndar kepp ñoom ñépp daal di leen fay wasaare ay ay ay problème yu rëy natt yu garaaw yu leen di dal bu ñu génn dugg ci beneen waaw xoola les tueries de masse yi xew ci pays yi nga xam ne ñoo naan les grandes démocraties ak tamit bu ñu wax ñoo ñun suñu réew yi Dakar yépp l'insécurité yi xew Sénégal ak yooyu yépp ak tamit dégradation des mœurs bi ma a'zamahu min bala lu ko gën rëy ci natt bu rëy bu dal nit ñi ak feebar yi nga xam ne virus yi feeñ nga xam ne kenn xamu ko woon avant ay sidaawa ki ay ay ay ay ay maladies trans euh, sexuellement transmissibles yëg yu ne MST yi bari daanaka ñu ci luubal ay milliards c'est des milliards c'est des programmes ay recherche yu dul jeex ñu def ko ci tax yoo xam ne kat ay ay yu vitaux lañ ci dëkk bi ñu bàyyi ko duñ ko toppatoo parce que feebar yii waaw poumon nit ñi baaxuñ nit ñuy noyyi baaxul dara baaxu ci ndax la wala tashii'u al-faahishatu fi qawmin qattu illaa ammahum Allahu bil-balaa wallaahi laqad sadaqa as-Siddiq wallaahi huwa siddiqul umma Abu Bakr ibn Abi Quhaafa alayhimaa ridwaanullah du tasaaroo ñaaw téef ci wàllu sëy njaaloo waaw ci côté yépp waaw njombu téef moo tax arab di ko woowe faahisha fu ko alquran waxe affaire jën affaire kii rek innahu kaana maqtan wa sa'a sabila waaw lu salte la te day xëcc merum yàlla te lu ñaaw la comme yoon loolu la kii di il faut liberté yooyu les femmes les fii les jeunes filles sont leur sont propriétaires de leur propre corps personne ne leur ne leur apprenne comment ils vont s'habiller ou di te ki la koy wax seetal rek di gaa yi wax ay miitu kiyeen yëfi caaxaan yooyu ah daanaka ña doon euh, euh, même même même personnage yi rek mooy même kaas ya doon ya leen ya leen di wuññi ñoom la ñuy tuumaal la ñoo leen doon sàkku ahaqqan huwa am laa ndax dëgg la li ñuy waxam déet loolu moom occupé wu ma ko ñu ngi tuumalante waaw kii dugal ay loi daf lay may liberté ah bu ngeen wéetee ci bureau boo moyul mu sàkku la wala mu def le tout ay réunion yu guddeeg rien ngir wéet ak yow rek ngir séq ak yow leen parce que noonu lañ bëgg ngeen mel lu ñuy publicité ñu def leen il faut ñu def jigéen bu solul dara bu rafle ngir nit ñi mën koo jënd waaw caissière yëpp ñu def leen ay jigéen presque waaw fépp fu ñuy jaay foog ñu teg fa jigéen goo xam ne dañ naan ko boo ñëw sa dënn bi nag il faut nga bàyyi waale sa sa sa ween yi am lu ciy feeñ waaw walla iyaazu billah bu ko defee muy attirer nit ñi te deel sourire waaye yu mel noonu bu ñuy ab lal sax buñ ko tegee di ko publicité foog ñu am jigéen bu solul dara tëdd ci daanaka waaw ñu ne leen lii mooy seen liberté waaw ci noonu ñu daal di tasaare li nga xam ne mooy libertinage li jëm ci wàllu sëy bu ko defee kenn mënatul daanaka téye sa tubéy benn jigéen mënatul a takk sër bu dee sax takk sër xewati takk jiin boobu léegi nag ñuy ñu nekk fi di poser way question léegi maladie yu bees yeeg yi nga xam ne day dalaateeg way way natt yu mag yi ñuy dal bekkoor yu mag yeeg yi nga xamante ni sécheresse ak mënd yi am taw yi ñëw di ravager tremblement de terre yi ma ne loolu ñun ñoo ko def wala tashi'u al-fahishata al-fahishatu fi qawmin qat illa 'ammahum Allahu bil bala ginnaaw bi mu waxee lii la mu neen a ne ni ma ata'tu Allah wa rasulahu topp leen ma man as-siddiq yéen nit ñi wallahi wa huwa yaxtubu an-nas wa huwa awwalu xutbatin xatabaha qaama biha as-siddiq ba'da mawti rasulillah ba'da an buyi'a bil xilaafa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne leen ati'uuni maa ata'tu allaha wa rasulahu waaw topp leen ma fekk mooy seen topp ma tal leen ko foofu maa ata'tu allaha wa rasulahu fekk maa ngi topp à condition maa ngi topp buur yàlla maa ngi daw ci ndogal ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak li mu fi tegoon fekk maa ngi ci lool topp leen ma waaw fa ida asaytu llaha wa rasulahu fala taata li fala taata li aleykum bu ma moyee buur yàlla tabaraka wa taala ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fala taata li aleykum amatuma benn topp goo xam ne gu ngeen ma waral la waaw koo xam ne topp ma parce que bu ma mooyee yàlla ak yonent ma sa topp ma siddiq xamatu même bu dee maa leen lii mooy dëgg ah waaw la ta'ata comme li yonent ma sa sam waxoon waaw innama ta'atu bil ma'ruf dëgg-dëgg topp ci ma'ruf ci njekk ci yoon lu tegu ci alquran ak sunna lañuy toppi nit waaye kenn toppi nit ci ay mooy yàlla wooy maay sëriñ bi naan naa jël loo xam ne xaraam na mu ne jël leen dagan naa jël leen neewu ci nga jël déedéet dama naan la yonent ma saa saam waxoon na ah ah innama ta'atu bil ma'ruf ah kenn du topp koo xamante ne nii ab jaam bay mooy ki nga xam ne moo bind moo tax Seydina Siddiq gis nga wallahi kii nga foog ne taxaw nekk fi ngir maay jiite non moo taxoon waxoon waaja ne ko ba ko waaja doon xool waajam ne woon bul jiite mu ne mu ne ko man de demandé wu ma ko te bëgguma woon a jiite bañoon fitna moo tax ma nangu ko waaw jazaahu llahu an il islaami xayra jazaahu llahu an kon lii mooy discours bu njëkk bu Seydina Siddiq taxaw ginnaaw bi nga xam ne ci lañu rob yonent ci lañu ci la yonent ma le saam génn àddina léegi pour finir côté bii après ñu ñëw ci wàllu lu jëm ci wàllu rob geek sang beeg ni ñu ko taxaw côté bii waxoon nañ ko bi ñu gis tarjamaam gis nañ yeneen yi ci yeneen kii yi euh, muy ni yonent bi aleyhi salaatu salaam génn àddina ñu ñëwaat côté boobu parce que mooy li ma leen doon wax ne ku mu ci doon ci ñun bu buur yàlla mayee nga gis yenn yoo xam ne xeetu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam rawatina yow gox ba nga nekk ñooñu dafa indispensable ñu xam ko sinon seenu ngëm yàlla la ay nit ñëw yàq ko te nag ngëm yàlla mooy lépp bu ñu pertee seen ngëm yàlla amatuñu sens seen dund gi amatul sens ñoo mu dee woon avant lool di xew ci ñoom moo gënoon ci ñoom wala wa ummiru même bu dee def nañ fi ay cent ans ci aqida yu bon yooyu kene ku yàlla def nga gis yooyu boroom xam-xam yi leeral ko nga xam ne yow ñun soxla nañ koo xam na ko leeral buti ti gàttañ yow gisoo sax ko leeral waaye suñu boroom leeral na la ko may ubbil na la ci ba nga gis mu leer leeral ko te buur yàlla kese tax te bu ti loolu nag la ñuy ñëw ci côté bi euh, euh, li nga xam ne junjoon nañ ko fi mooy yonent bi alayhi salaatu nii la génn àddina nekk sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha te ba muy génn àddina moom kesee fa nekk comme ni mu waxee ci saxiix su xadiis bu nekk sunanu al imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy génn àddina moom sayyidatu Aïsha maag moom kese fa nekk xam nga sayyidna Abdurrahman ibn Abi Bakr dafa dugg ci yor socc bi comme niñ ko gisee yonent bi alayhi salaam di fixer soccu bi nee na mu daal di koy jël damm côté boobu nooyal raxas ko nooyal ko raxas ko tooyal ko kii ko ba mu yëy ko ba mu nooy yooyu yëpp ma koy laaj bu ma ko laaj ne ko ndax ma defal la ko mu def ma signe ci boppam ne ma an na am waaw ma jox ko mu soccu nu gën a rafet nu mu masa soccoo moom ah, tab moom yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw gi naka la soccu bi pare mu loxo bi daal di kii mu ne mu de gis ko muy yëkkati. baaraam bi naan fi rafiqil a'la fi rafiqil a'la ak allahumma ighfir li wa warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la kama marra an ra'ayna fi sahihayn wa fi musnad imam ahmad ak li nga xam ne mooy li nekk ci sunan yi wa hada huwa as-sahih te lii mooy li am billahi alladhi la ilaha illa hu léegi nag fii ñu am lu ñu fi war a leeral yu siit yi di wax yoo xam ne yu wuuteeg lii complètement ngir rekk wëyal seen neen gi ñu nekk moo tax al imaam al qurtubi rahmatullah alayhi waxoon naa la nag doo ñëw ne waxuñu dëgg wala lii ñuy wax wuute naag li am après toog di xoole da ngay indi la ñu wax ak lan mooy wane lii ñu wax demewut nii moo tax al imaam al-Qurtubi ne waqad akthara ash-shi'atu war-rawaafidu min al-ahaadiith al-baatila al-kaadhiba waxtara'uu nusuusan ala istikhlaafi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aliyan wadda'aw annahaa tawaatarat 'indahum wa haadhaa kulluhu kadhibun murakkab walaw kaana shay'un min dhaalika sahiihan aw ma'rufan 'inda sahabati yawma radiyallahu anhu yawma saqifati la dhakaruhu wala raja'u ilayhi wala dhakarahu 'aliyyun radiyallahu anhu muhtajjan li nafsihi walama halla an yaskuta 'an mithli dhalika biwajhin fa innahu haqqu llahi ta'ala wa haqqu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa haqqu al-muslimin thumma ma yu'lamu min azimi ilmi aliyin radiyallahu maa yu'lamu thumma maa yu'lamu min azimi ilmi aliyin radiyallahu anhu wa salabatahu fi diin wa shajaa'atahu yaqtadi allaa yattaqi ahadan fi diinillah kamaa lam yattaqi Muawiyata wa ahla Shaami hiina xaalafuuhu summa innahu lammaa qutila Usmaanu radiyallaahu anhu walla al-muslimiina bi-ijtihaadihim Aliyan radiyallaahu anhu wa lam yadkur huwa wala ahadun minhum nassan fii daalika fa-ulima qat'an kadiba man idda'aahu kadiba man idda'aahu wa maa at-tawfiiqu illaa min 'indillaah al imaam Abul Abbaas al Qurtubi Ahmad al Qurtubi rahmatullah alayhi borom al Mufhim mu ne. wa qad akthara ash-shi'atu war-rawaafid mu ne gis nga chiit yeeg rawaafid yi mooy chiit yi mais mooy dafa tudd général bi wax après mu particularisé wax naa la chiit yi ñu bari am na les les Ismaïli yi am na les Zaydi am na les rawafid rawafid yi ñoo ëpp léegi mooy ñoo nekk Iran Liban ak yooyu ñoo nekk Sénégal tamit ñoo commencé di bari Sénégal mooy ñi nga xam ne mooy loolu la naan le schisme duodécimain ñoom ñooy woowe al imam yi ne douze imam yooyu di woowe douze imam yooyu ñoom ñoo koy wax waaw léegi mooy euh, mu ne ñoom baril nañu ay hadith yoo xam ne baatila yu neen la alkaadiba yoo xam ne c'est fomenté de toute pièce du dëgg waaw hadith yoo xam ne du dëgg waxtaraw nusuusam ñu créé ay textes yoo xam ne ala istixlaafi nabi sallallahu alayhi wa sallam ali ay textes yoo xam ne boo tax boo demee ci siit yi loolu lañ lay wax ah. moo tax bu ñu ñëwee bëgg yàq sam xel dañuy ñëw ne la bon gis nga yii gars yi di wax naan nii la faatoo yonent ma lay saar saam kër Sayyidatu Aïcha nii néegam mooy mënuñoo niyee ne néeg Sayyidatu Aïcha la. loolu mënuñu koo niyee parce que moo gën a leer jant bi la tiim yow il est quelle heure 17 heures fii ci une euh, heure de jant bee ngi di leeral. jant bii di ñu leer la wax ah moom moo ñu gënal moo mooy kene yonent bi alei satu salaam nekk Sayyidatu la génn àddina moo ko gën leer moo tax ñemewuñu wàddiloo léegi nag li ñuy wax mooy dañ naan mais Sayyid mooy euh, euh, yonent bi alei satu salaam woon bon yonent Sayyidna Siddiq moo kii Sayyidna Ali mooy nekk xalifa Sayyidna Ali mooy nekk xalifa mu ne waddaaw annaha tawaatarat indahum ba pare en plus ñu woote newu di wootewu ne loolu noonu euh, euh, euh, kii la ñu tudd mutawaatir la ci ñooma ah. waaw mooy boo demee ci ñoom loolu ak ñuy waxtaane waaw <laughs> bu ñuy waxtaan côté bii loolu la ñuy wax waaw <laughs> di ko waxtaane waddaaw ñu woote annaha tawaatarat ne mutawaatir la mooy mbooloo bu bari ñoo ko jële ci mbooloo mu bari ñu jële ko ci mbooloo mu bari ñu jële ko ci saxaaba yu bari waaye loolu lépp mu ne loolu lépp wa kul hada kulluhu kadibun murakkab loolu lépp fen yalu tegaloo xam nga al mu murakkab moo gën a garaaw waaw mooy fen yoo xam ne ay kàcc yoo xam ne yu tegaloo la waaw waaw walaw kaana shay'un min dhalika saxiixan bu doon ne lenn ci loolu dëgg la aw ma'rufan inda saxaaba wala saxaaba yi xamoon nañ ko comme ñoom niñ koy prétendre radiyallahu anhu yawma saqifati la dakaru mais saqifa bi ñu gis nii bi ñuy jaayanteeg Seydina Siddiq waa Lamsaar mais kononte kon dinañ ko tudd ne ah no oui parce que yéen kon dinañ leen ne oh, yéen man ngeen nekk xalifa parce que yonent bale saa saa waxoon na ne Seydina euh, Ali mooy nekk xalifa wala raja'u ilay te kon bu doone dëgg la kononte kon dinañ dellu ci loolu wala zakara wala zakarahu ali wala ñoom buñ ko tudd mais Seydina Ali ci boppam dina ko tudd radiyallahu anhu muhtajjan li nafsi ngir wane moom li tax mu gën a yelloo kurut moom xilaafa gi konoonte kon dina ko wax wala maa xalla an yaskuta an mithli dhalika bi wajh te sax bu bu lool amoon daganut woon Seydina Ali di noppi lool xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko yaa nekk xalifa sama ginnaaw mu ciy noppi fa innahu ndax loolu du du moom xaqam moom Seydina Ali ah. fa innahu xaqullahi taala xaqu borom bi la tabaraka wa taala bu doon ne am na wa xaqu nabii te xaqu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam wa xaqul muslimin te aqu jullit ñi la ndax yonent mooy yonent bi alayhi xaqu yàlla xaqu yonent bi alayhi salaam xaqu jullit ñi bu doon ne loolu am na summa maa yu'lam summa maa yu'lam d'après après lii la mais li ñu xam min azimi ilmi Ali màggaayu xam-xamu Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa salabatuhu fi diin ak li nga xamante ni nii eh, wa salabatihi fi diin ak ni mu dëgëri ci diine ji wa shajaatihi ak njàmbaaram bi nga xam ne kenn du ko waxtaanee ci mais loolu loolu lépp ñu xam ne Seydina Ali yaqtadi an la yattaqi ahadan an la yattaqiya ahadan fi fi diinillah kama lam yattaqi Muawiyata waaye loolu li ñuy loolu njàmbaar gi ñu ko xamee xam-xamam bu rëy dëgëram bu mu dëgër ci diine loolu mooy wane ne amul kenn ku muy ragal ci diine ji amul kenn ku muy ragal ci diine yàlla ji bu dëgg taxawee mu war ko wax comme ni nga xam ne moom noonu la ragewlu woon Seydina Muawiya bi bi mu nekkee xalifa ak waa Sham ak seen armée bi ñu wuteeg moom ba xare yi di am seen diggante est-ce que da leen ragaloon ah summa qutila Uthman mu ne ginnaaw gi bañ faatee Seydina Usmaan radiyallahu anhu wala al muslimuuna bi ittihaadihim Ali Seydina Ali jullit ñi ñoo ko fal faluñ ko parce que teg sa ngi fi woon de parce que yonent ma saa saa waxoon na mooy xalifa de faluñ ko parce que mais ci seen ittihaad lañ gis ne ki fi gën ginnaaw Seydina Usmaan mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib te mooy ki gën a yelloo nekk xalifa ñu fal ko mu nekk xalifa walam yadhkur huwa te moom Seydina Ali ci boppam bés bopp biñ koy fal waxul ne waaw. ndax yonent bi alayhi salaatu salaam wax yàgg na ma koo jox waxu ko wala ahadun minhum nassan fi dhalika kenn ci ñoom waxu ko indi texte ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne woon yaay yaay xalifa moo tax ñu fal fa ulima ci la ñuy xame qat'an ci lu ñu mën a dogu kadiba man iddaahu kàccu képp wu ne loolu amoon ni am na luy moom yonent bi alayhi salaatu salaam dana ko woon yaay julli ñi dañ ko xamoon mu waxoon leen ko ñu koy nëbb wamat tawfiiqu dëppaale nag nekkul illa min indillah ci buur yàlla lay jóge am na beneen buñ la ci wax Seydina Ousmane keroog bi mu doon mooy xam nga lu mel nii waxoon nañ ko ñun bu yàgg Seydina Ousmane radiyallahu anhu bi mu doon ki eh, ci wàllu mutaa ki eh, nu mu tudd mutaatul hajji que naan gars yi nañu privilégié pour di aj kese te bañ a def eh, umra ak aj Seydina Ali radiyallahu anhu fekk mu koy mu koy tere mu ne lan moo tax ngay tere loolu mu ne ko moom lii la gis parce que dafa jàpp ne ñuy ñëw ci kaaba gi lu bari moo gën mu ne ko lan ngay keree yonent ma lay saab saab loo xam ne def na ko Seydina Usmaan ne man lii laa gis mooy que ne li tax ma wax ko tekkiwul ne xaw ma ne yonent ma saab saab loolu la def waaye le fait ñuy dikkal kaaba gi tout le temps di ko di ko màggal di ko dundal looloo tax Seydina Ali après mu gisee ne convaincre Seydina Usmaan moom ci boppam moo taxaw labba bi hajjatin wa umra waaw mu daal di talbiya ci aj ak umra te Seydina Usmaan di ko tere moom def ko kooku am na lenn bu doon lool am na dina kan lay ragal mais laa yaxsha ahadan laa yaxsha illa allah amirul mu'minin ali ibn abi talib ay yukaddibuuna wallahi yukaddibuuna eh, ci moom quoi xaala léegi léegi nag nañ ñëw ci yooyu noonu al imam alxaafid ibn hajar rahmatullah alayhi eh, bi muy wax ci wàllu yi dane ci al fath ci kitaabul maghazi Euh, bi muy sharaa ci euh, mooy ci euh, génnuk àddina yonent bi salawatullahi wa salaamu maradu nabi sallallahu alayhi wa sallam wafaatihi mu ne moom al imaam al haafid ibn Hajar mu ne xadiis nga xamante ne moom la moom moo moo moo moo moo rot ah di wax ci ni yonent mi aleyhi salaatu salaam génnee néeg saydu génne àddina néeg sayyidatu Aïsha radiyallahu anha na saxri wa naxri diggante dënnam ak putam ah mu ne xadiis yii nii ñooy yi nga xam ne ñooy liy dëgg te wute nag nag wa hada lii yu yu'aaridu ma axrajahu al-Haakim waaw wute nag li nga xam ne moom la al imaam al-Haakim daal di solo ak ñooñ mu ne parce que al imaam al-Haafiz dafa commencé ne <laughs> dafa commencé ne kii euh, <laughs> euh, fekk mu ne ñii dañuy wax lu leen neex ne siit yi wax nañ fi yoo xam ne dara du ci dëgg xadiis yooyu ci boppam benn baaxu ci léegi nag mu ne léegi li may def pour bàyyi pour rek nit ñi ne bon moom temps euh, kii moo tax euh, dane waa nii la ko waxe xoolal <laughs> al imaam al xaafis ibn bi nga xam ne moom la doon wax bu sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nga xam ne ci la doon wax ne yonent mi aleyhi salaatu salaam da doon bi muy gaañu yëkkati rafa'a yadayhi awsa'ahu fa qaala fi rafiqil a'la ak yooyu ak bim naan yonent mi aleyhi salaatu salaam moom moo ko wéeroon ci dënnam ah ba pare moom bi muy ma allahumma ighfir li warhamni walhaqni bir rafiq al a'la bir rafiq ak yooyu mu ne xadiis bii nag mu ne wa hadha al hadith yu'aridu ma akhrajahu al hakim wabnu saadin min turuqin an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam maata wa ra'suhu fi hijri ali wa kullu tariqin minha la yaxlu min shii'i fala yultafatu ilayhim wa qad ra'aytu bayaana xaali al-ahaadiis allati ashartu ilayha daf'an li tawahhumi at-ta'assub al-imaam al-haafiz ne xadiis yii ñu fi wax nii nekk ci saxiixayni nekk ci muwatta musnadu imaamu maalik non euh, Muwatta imaamu Malik Musnad imaam al euh, euh, Ahmad ak tamit masaanid yi ak tamit sunan yi lii moom mooy li dëgër te wute nag li nga xam ne moom laal imaam al Hakim an-Naysaburi solo ah. ak kan Ibn Sa'd muy Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullahi alayhima min turuqin ci ay yoon. anna nabiyya keneen yonent bi alayhi maata bi muy génn àddina wa ra'suhu fi hijri Ali mooy euh, ci giron wu Seydina Ali mooy boppam ci Seydina Ali la ko wéeroon mu ne wa kullu tariqin minha la yaxlu min shi'i fala yultafatu ilay mu ne nag gis nga càllale yi yi xadiis yi wax yooyu boo ci gis bu nekk di nga fekk ab siit bu ca dëju toog ci càllale yi toog nag installé wu bu baax ci càllale bi nag ngir régler càllale boobu <laughs> ngir régler nettali boobu laa yaxlu min shi'i falaa yultafatu ilay ñoom ñoom kenn du gestu seeni mbir parce que mooy ñoo xam ne xam nga mooy euh, liñ euh, fanatisme day gumbaloo nit waaw ni mu xewe ci biir ni ngay gis ci ahlu sunna ñoo xam ne comme nawaasi bi ñi nga xam dañuy wootewu naan ñoom ci ahlu sunna sori nañ ko ñi nga xam ne dañuy saaga Seydina Ali ibn Abi Talib di wax lu ñaaw waa ahlul bayt ñooñu tamit kenn ginu leen a bon waaw kenn ginu leen a yées waaw te ñoom ñëpp ay kadaba lañ ay marada lañ waxuñu dëgg ay expliquer kat yu mag a mag a mag lañ te ñoo xamante ne nii wallahi hubbu Ali radiyallahu ta'ala anhu min al iman bëgg sopp Seydina Ali ibn Abi Talib ci ngëm yàlla la bokk waaw kenn nag dan ngëm yàllaam du mat lu dul mu sopp Ali ibn Abi Taalib ak ahlu bayti rasulillah ahli rasulillah waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam kamaa këne buur yàlla tamit kenn ngëmug yàlla kenn ngëmug kenn yàlla du mat lu dul tamit mu sopp sahabata rasul sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalam ajma'in ak nit ñu baax ñépp ndax suñu boroom nee na man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil harb wal hadithu fi sahih imam al bukhari ah man aada lii waliyan ku ma loral benn sama parandoo faqad aadantuhu bil harb wallahi dinaa ko dekkaar man borom bi maa ko déclaré guerre waaw waaw kon mooy ku mel noonu ab fanatique moo tax gisoo ñu xam dañu naan ay tariixa sàngam lañ bokk nekk ci fanatique moo duñu waxe xam-xam parce que ñoom diw def na te bokk na ci tarixa bi même bu waxul dëgg sax nañ fexe ba dëgg ñàkk waxu dëggam googu ñu fexe ba mu nekk dëgg parce que rek ñoo bokk tarixa wala lii la wax wala mooy sëriñ sàngam wala moom taalibe bu mag la bu ñuy woowi sëriñ ci biir taali tarixa bi wax na lii mu leer ne waxul dëgg waaye nag ak gumba mooy tax sax doo ko gis doo gis ne lii du dëgg waaw ngay jaay sa bopp di rey sa bopp di xaru di défendre ay caaxaan bàyyi fi dëgg ku mel noonu ay waxam kenn du ko bàyyi xel waaw chiites yi nag looloo leen dal rawaafid yi rawaafid yi waaw parce que chiites yëpp yemuñu lay suuf sawaan ñoom ñëpp yemuñu ah mais rawaafid yi nii mooy est-ce que dégg nga waa ahlu sunna wallahi gis nga fii ci benn boroom xam-xamu xadiis fiqh wala yu mel noonu ku ma sa wax benn kàddu ñaaw benn waa ahlul bayt wala kenn ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu salaam masoo ko gis masoo ko gis waxatuma la ñoom rek mais nit ku baax rek hatta taabi'in yi tabaaru taabi'in ba ci awliya yu mag yi doo gis ñu wax leen lu ñaaw même bu dee léeg-léeg yenn jëf jëfle ñoom duñ ci d'accord doo gis mukk ñu wax leen lu ñaaw waaw waaye fan ngay fekk ñi nga xam ne nag ñooy fekk ñi yonent bi aleyhi salaatu yar ñu leen di saaga ba pare jàpp ne di leen rëbb sax ak jaamu yàlla bu kawe la ci ñoom ñuy rëbb ay saxaaba di leen laana wala iyaadu billah ba pare jàpp ne ñu gis ba pare ca tar ba ñuy def lool bàyyi fi kuffaar yi ñuy def lu leen neex yéeféer yi ñoom lañ gën a mën a neexool que ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaam yar loolu budul fanatique